أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين إمام الأنبياء والمتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد fayaqulu al'imaamu alxaafidu abu muhammad abdul ghani ibnu abdil waahid ibni ali ibni suruur almaqdisiyu rahimahullaahu ta'aala fi kitaabihi umdatul ahkaam min kalaami xayril anaami alayhi afdalu salaati wa salaam kitaabul aymaani wan-nuzuur an Abdirrahmaani bni Samurata radiyallahu ta'aala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaa Abdarrahmaani bna Samurata laa tas'alil imaarata fa innaka in u'titaha an mas'alatin wukilta ilayha wa in u'titaha an ghayri mas'alatin u'inta alayha wa idha halafta ala yaminin fara'ayta ghayraha khayran minha fakaffir 'an yaminika fakaffir 'an yaminika wa'ti alladhi huwa khayr qala al-imam Abdul Ghani ibnu abdilwahidi rahimahu llahu taala muy indi kon liñ ko waxe téere bu bees muy téere mooy numéro quinze fukk ak juróom ci téere bi mu ne aymaani téere bi nga xamante ne mooy ngiñ yi waaw ci alyamin la jóge nga xamante ne nii mooy ngiñ voilà ah, lu bari alyaminu al aymaan mooy ngiñ yi wan nuzur lool mooy eh, lu bari an nazru an-nadru mooy li nga xamante ne nii mooy eh, nizar voilà moom la wolof naan nizar voilà loolu am na bunt bu mu indil bunt bi nga xam ne moom lay def ci téere bi dina def eh, baabu nadri moom al imaam Abdul Ghani rahimahullahu taala léegi nag mu ne xadiis yi mu ciy njëkk indi mooy xadiis numéro trois cent soixante et un mooy hadis ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak benn mu naan Abdirrahman ibn Samura mu ngi koy jële ci saxaaba gu ñu naan Abdirrahman di doomi Samura radiyallahu anhu annahu qaala neena qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallama neena ma ñema yaa Abdirrahman daf ma interpellé wax ak man ñema yaa Abdirrahman ibn Samura yaa Abdirrahman ibn voilà Samura ibna Badal voilà mooy Abdarrahmani ibna voilà yaa Abdarrahman ne ko hé yow Abdarrahman ibna Samura di doomu ku ñuy wax Samura la tasalil imaara bu laaj mukk jiit jiite dara bu ko laaj voilà loolu moom bu ko laaj loolee bu laaj mukk naan fal leen ma fal ma ma jiite dara bu ko laaj de ak njiit bu ko def fa innaka ndax yow dëgg-dëgg in utitaha dees la ko joxee an masala ci loo xam ne yow yaa ko laaj yow yaa ko laaj ñu jox la ko ci kaw loolee wukilta ilayha mooy day nekk loo xam ne dañ la ko yen ab charge lay doon sa kaw day mel ni lees la yen lay doon bu boobaa wa in utitaha waaye bu dee dees laa jox njiit ga an ghayri masala ci loo xam ne du yow yaa ko laaj nit ñee toog amaana <laughs> essayé nañ gaa yu bari gis ne ñii daal ndeke matuñ li ñu doon li ñu doon wax ak yooyu ak li ñu leen yaakaare woon ñu leen ba gis ne daal diw kii daal moo ko mën a yor ñu ñëw ne la nag diw aywa yow liñ bëgg nga jiite ñu wala yow liñ bëgg ah man dama laa teg ngir nga jiiteel ma nangam bu dee président laaj yooy mu ne nag waaw kay bu dee dool nag wa in onqitaha bu dee ne dees nañ la ko jox an ghayri mas'alatin ci loo xam ne yow du yaa ko u'inta alayha des na dimbali voilà mooy borom bi dina la ci dimbali jàppandal la ci bu baax a baax mu léegi nag hmm? mu ne wa ida xalafta mu koy ba léegi ci muy dénk ab saydina Abdurrahman ibn Samura radiyallahu anhu mu ne ko wa ida xalafta te lii mooy li nga xam ne mooy shaahidu buntu bi buntu bi ah ci wàllu la voilà téere alhamdulillah mu ne wa ida xalafta te boo giñee ala yaminin ci ab giñ mooy mbir giñ xam nga léeg-léeg li li bari luñ doon giñ dañ doon teg loxo ndejoor hmm? ngir wan ne mbir mi yitteel na la te li ngay wax dëgg la voilà boo waatee ala yaminin fara ay te nga gis xayraha leneen xayran minha lu gën la nga waat voilà comme nga waat ne yow doo def lii par exemple hein waaye nga gis lu gën loolee mooy que ne def ko moo gën ah fa kaffir an yaminik na nga kafaara li nga xam ne mooy sa yamin goo gële sa waat goo gële na nga ko kafaara demal li la alquran wax nga def ko daal di kafaara sa yamin gi daal di koy far wa ti te nga dikkal alladi li nga xamante ne huwa gis nga ne léegi nii xayrun moo gën même bu dee ne dimboo ak barki dim neewoon nga doo ko def waaye gis nga ne moo gën def ko te nag sa kafaara ga la nga waatoon nga kafaara ko te nga def li nga xam ne moo gën léegi gis nga ci kaw li mu wax ci wàllu jiit loolu moom la wax naa Seydina Abdurrahman ibn ibn Samura mi waaye mais am na saxaaba yoo xam ne radiyallahu anhu dañoo ñëw laaj yonent mi alayhi salaam ne ko jiital ñu fenn mu ne leen jiite naa la def naa nga jiite say ñoñ voilà moo loolu ndax yonent bi alayhi salaam mooy docteur xol yeeg xel yi ak yaram yi moom nag xam na ku nekk li nga xam ne loolee nga man ak li nga xam ne moonoo ko loolu moo tax moo tax nit ñu bari nii lañ mel waaw boo dañuy laaj jiit leen fal leen ma fal leen bu ñu leen falee loo ci gis waaw yow daanaka dara du baax voilà mais tekkiwul ne képp ku kenn warul a laaj ah kay des fois bu dee ne nit ki moo gën a xam boppam te kàccoor yi bëgg a yor mbir yi ak naxaatekat yi luubalkat yi ñu naan ah sëriñ si moom nañ toog ci der bi ñun ñu doxal réew mi mukk da ngay bañ mukk Seydina Yuusuf alayhi salaam dane ij'alni ala xazaa'inil ard dafa wax waay dafa laaj loolu la <laughs> waaw laaj buur ba ne ko def ma mooy eh, ma ma jiite li lépp loo xam ne trésor lépp loo xam ne luy génn ci suuf si la kon nag mu ngi noonu le kon nag al imaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala muy indi ñaareelu xadiis bi di trois cent soixante-deux ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak ñaar mu ne an abi Muusaa radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam inni wallahi in shaa allahu la ahlifu ala yamiinin fa araa gayraha xayran minha فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها قال الإمام عبد الغني rahimahullahu taala muy wax ci ñaareelu xadis bi muy an abi Muusa mu ngi koy jële ci baayi Muusa al-Ash'ari mooy Abdallah ibn Qays radiyallahu anhu annahu qaal neena qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam neena inni dëgg-dëgg man de wallahi waat naa ko ci yàlla inshaa allah mooy ndeem soob na yàlla ta lii mooy li nga xamante ne nii nii nii ndax lu ñëw ci kanam la ak loo xam ne mooy dafoo defoon ba pare Seydina Abu Muusa nag moo ñoom ñu jàpp mu jàpp ne ñoom daal ñoo poussé yonent bi alayhi salaam di waat voilà mooy bañ leen doon laaj ñoom ashari yu di laaj yonent bi alayhi salaam mu yebal leen bañ doon waajal xaret Tabuk mu fekkoon moom nee bi ma ñëwee ndeke yonent bi alayhi salaam daa fekkoon mu mer mais seetlu ma ko mu ne ma duma leen yebal dara après nag biñ demee ci la ko woowu wax Seydina Bilaal mu woowi ko moom Seydina Abu Muusaa mi al-Ash'ari radiyallahu anhu après ci la waxoon xadiis bi ci gàttal boo demee ci sharaay di gën a gën a dina gën a leer mu ne ko inni man wallahi maa ngi wat ci yàlla insha allah ndeem soom na yàlla daal nii laa koy doxale saa su ne laa ahlifu duma wat ala yamin ci benn ngiñ duma ngiñ de fa ara ne lii nii par exemple lii du ma ko def fa ara ma gis xayraha leneen wala ma gis ngi benn gi gis leneen xayran minha moo gën la ma ne woon du ma ko def amaana mooy dikke ko moo def ko moo gën illaa lu dul ataytu alladhi huwa xayr def naa la nga dikke naa la nga xamante ne moo gën gis ma wa tahallaltuha ta ah lële nag mooy ma génne kafaaraam mooy yamin ngiñ bi ma ma daal di génne kafaaraam daal di koy kafaara léegi al imaamu Abdul Ghani taala muy wax ci xadis bi ci tegu di xadis numéro ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak trois cent soixante-trois mu wa an Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna allaha yanhaakum an tahlifuu bi aabaa'ikum wa limuslimin rahimahullah faman kaana haalifan falyahlif billahi aw liyasmut wa fi riwaaya qaala umaru radiyallahu anhu fawallahi maa halaftu bihaa mundu sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yanhaa anhaa zaakiran wala aatira qaala al-musannif rahimahullah aatira yaani haakiyan an ghayri annahu halafa bihaa kon al-imaamu Abdul Ghani mu ne wa an Umar ibn al-Khattaab du hadiis bii di ñetteel bi mu ngi koy jëlee ci kitaabul iimaan wan-nuzuur mu ngi koy jëlee ci Seydina Umar ibn al-Khattaab di doomi al-Khattaab radiyallaahu anhu annahu qaala qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam inna allah dëgg-dëgg borom bi tabaraka wa taala yanhaakum mu ngi leen di tere ta tena na leen an tahlifu ngeen di waat bi abaikum ci seen bàyyi naan naan waay yow wat naa ko ci sama baay waa wax wat naa ko ci sama nday laaj naa wat naa ko ci sama maam loolu lay yàllay tere nee na borom bi moo leen ko tere mu ne wali muslim mu ngi euh, ñeel na imaamu muslim rahimahullah ibnu al-Hajjaj ibnu muslim al-Qushayri an-Naysaburi rahimahullah moom bi mu ko solowee ci saxiixam bi nii la ko ëndee faman kaana Seydina Omar ne yonent bi alayhi salaatu da cee teg ne faman kaana dafa wax ne faman kaana képp ko xam ne nekk na xaalifan nekk aji ngiñ fal yaxlif na giñ billahi ci yàlla walla kuy giñ na nga giñ ci yàlla aw boo ko wala boog li yasmut wala mu noppi voilà kuy giñ na nga giñ ci yàlla boo mënoon nga noppi voilà ay saa baay ak saa maam ak di ko giñ ci sëb sëriñ ak cib yonent moo yam kuy waat waatal ndax yonent ma sa saa ma ji manu leen a wax bu leen waat ci seen bàyyi waat leen ci man déedéet ci yàlla parce que yàlla moo seede mbir yi kuy giñ da giñ di seedeloo te kenn na ko fekke woon kenn yàllaa ko fekke moo seede lépp. waaw moom mooy al alimul xabiir mooy ki nga xam ne al alim bi ma fi sudur mooy ki xam li nga xam ne yu nëbb kon nag mu ngi noonu le léegi nag mu ne wa fii riwaaya am na ci benn li nga xamante ne nii benn riwaaya boo xamante ne noonee lañ solo xadiis bi qaala Umar saydina Umar radiyallahu anhu dane fa wallahi bimu nettalee xadiis bi mo ne fa wallahi maa ngi wat ci yàlla ne déppi maa xalaftu man de biha giñu ma ndax moom nii da surtout Quraysh yi gaa yooyu waa jaahiliya dañoo bari woon nañ doon wàcc seen bàyyi moo tax dañoo ñenn ñi dañoo tuub Seydina Omar mi bi mu tuubee da ko doon def ba yonent bi saa saam dégg ko daal di koy wax voilà léegi nag mu ne fa wallahi wat naa ci yàlla ne maa xalaftu biha waatuma ci sama bàyyi mukk mundu dépp nga xamante ni nii sami'tu dégg naa rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yanha anha di ko tere zakiran moo xam ma koy tudd may tudd di di di di fàttale ko wala hmm, hmm? may ma fàttaleku loo xam ne dama koo giñoon ah loo xam ne ba ma ko giñee ci sama bàyyi dama noon way wa way wat naa ko ci xattaab laa wax ah loolu rek man ba ma dégg yonent wala saa saa tere ko fekk may nettali di fàttaleku loo xam ne lu ma giñoon la sax du tax man do la ma kàddu ga ma utilisé woon dama waxoon noonee waatoon ko ci sama bàyyi dootuma ko def voilà moo xam dama koy fàttaleku wala daa am lu may tudd jamais voilà di fàttaleku la man kii woon même bu dee noonu laa ko waxe woon bu ma koy kii di ko di ko nettali di fàttaleku la ma waxoon di ko fàttale nit wala man ma koy fàttaleku da du ci jaaraat du ma jaaraat ci waxtu woo wala te tamit du caagante ne damay nettali niw ne diw kat ah waaw moom de jamono jooju keroog déggoo biñ ko naan <laughs> ñëwal muy waat naan ci sama baay mu ne même loolu dootuma ko def voilà même moom la naan wala asira noo tax al imam Abdul Ghani rahimahullah mu ne asira yaani moom lañ ne qaala wax na al musannif waxoon nañ la lool nag kenn bindu ko ci qaala al musannif mais yaa koy wax ñu xam ne mooy tàqale diggante hadith yi ak li nga xam ne moom al imam Abdul Ghani moo gis ne lii dañ koo war a leera nga xam ne ah waaw kon lii moom moo ko wax xaal euh, kon almusannifu muy ki nga xam ne moo taalif téere bi almaqdisi yi te mooy almaqdisi rahimahullah mu ne aaxiran bi ngeen dégg ci ci ci ci hadis bi te mu jar a yaani mu ne mu ngi ci jublu haakiyan di nettali an ghayri ci keneen ku dut man annahu ko ne waajoo jële xalafa biha waat na ci ay baayam voilà même bu dee nag nit ku may nettali kooku duma ko nettali même bu dee daa waatoon ci baayam du bu ma koy nettali du ma jaar ci li mu waxoon kon al imaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala muy jàll ci hadis bi ci tegu di trois cent soixante-quatre ñetti téeméer ak juróom benn bu ko ñeent mu naan Abi Hurayrata radiyallahu taala anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qaala qaala Sulaymaan ibn Daawuud alayhima assalaam la atuufanna al-laylata ala sab'iina imra'a talidu kullu imra'atin minhunna ghulaaman yuqaatilu fi sabiilillah faqiila lahu qul in shaa'a allah falam yaqul fa'ataafa bihin falam talid minhunna illa imra'atun waahidatun nisfa insaan qaala radiyallahu anhu faqaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam law qaala in shaa allahu lam yahnas wa kaana darakan li haajatihi qaala al-musannif rahimahullah qawluhu qiila lahu qul in shaa allah yaani qaala lahu al-malak kon al-imaam Abdul Ghani rahimahullahu ta'aala muy indi ci hadiis bi mu ne an abi hurayra mu ngi koy jële ci sayyidina abu hurayra radiyallahu taala anhu wa arda an innabii muy jële ji nettali ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama annahu qaal ke ne neena qaala wax na sulaymaan ibnu daawuda Souleymane Seydina Souleymane di doomi Seydina Daoud alayhim assalaam yal na nekk ci seen kaw ay julli borom bi tabaaraka wa taala ay ay ay nuyoom waaye ay jàmmam la atuufanna ne waat naa ne dinaa wër allaylata guddi gi tey ala sab'iina imra'a ci juróom ñaar fukki ay soxnaam soixante-dix soxnaam yi nga xam ne tey waat na ne ci guddi gi dina wër ci ñoom mooy joteek ñoom. talidu te bu joteek ñoom talidu dina jur kullu imra'atin jigéen bu nekk minhunna ci ñoom ghulaman ab góor boo xamante ne nii bu màggee yuqaatilu dina xare di daal di xare fi sabilillahi ci yoonu borom bi tabaraka wa taala fa qiila la léegi nag am ku ko ne ñu ne ko qul waxal yow inshaa allah waxal ndeem soom na yàlla mooy teg ci loolu le hein léegi nag falam yaqul waaye nag moom waxu ko léegi nag fii tekkiwul ne bon dañ ne ko waxal mu ne maa bañ waxuma walla déedéet <laughs> comme li nga ko <laughs> yeneen riwaay yi leerale boo demee jaay <laughs> sahih imaamul Bukhari rahmatullah alayhi yooyu euh, euh, imaamu Sufyaan rahimahullah mu ne non euh, falam yaqul boobu mooy fa nafiya da koo fàtte voilà da koo fàtte loolu moom yaakaar naa ne Euh, même bu ñu ko leeralul woon sax loolu nit ñi war nañ ko xam voilà yaakaar naa ne yonente bi yàlla moos alayhi saa wasalaam dinañ ko ne waxal ndeem soob na yàlla mun a muy ñaar naan waxuma déedéet mooy da dañ ko koo wax léegi nag mu nekk ci beneen biñ ko ko waxee waxu ko ci saase après da koo fàtte nekk ci leneen ba xelam génn ci voilà léegi nag mu ngi noonu le <laughs> kon nag falam yaqul lool la mooy waxu ko parce que da koo fàtte fa ataafa bihin na léegi nag mu daal di wër ci soxna yooyu ba guddi ga jotee guddi googu mu waxoon ne guddi gii ah bu guddi gi duggsee mu wër ci ñoom jotee ku nekk séq ku nekk ci ñoom waaye nag falam talit gis nga nag ba jur jotee falam talit jurul na ci ñoom illa imra'atun lu dul kenn képp ci ñoom kenn kott ci ñoom moo jur voilà wahida bi kenn nis fa insaan te kim jur sax xaaju nit la mooy du nit ku mat voilà bamu kooku xam nga ne ko kenn du ko xaraloo waaw lay saalal ama xarajum comme ni suñu borom wax ñi nga xam ne dañoo am ak laago ak ak silmaxa ak laago ak yooyu nga xam ne suñu borom dalee na eh, teg lenn ci seen wàllu yaram yooyu dalee na teg ji li nga xam ne mooy xare kon kii rawatina kii nga xam ne yow bu dee ci silmaxa lañ naan même bu dee ay cërëm yëpp wér na waaye dañ na ko yow doo dem xare teggil nañ la ko bu dee nga xam ne dafa am laago bi bi soox yu metti sax kooku ci boppam dañ naan ko yow teggil nañ la ko hmm? daa amuk laago yow lan ngay xalaat ci koo xam ne nisfu insaan la mooy xaaju nit la moom matul sax voilà mooy benn ku partie bi rek moo moo moo feeñ ci moom léegi nag kooku léegi nag xaal Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala mu ne fa qaala rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam bi mu nettalee lii nii mu ne law qaala tey bu waxoon moom Seydina Sulaymaan alayhi salaam bu waxoon inshaa allahu bu ne woon bu soobee yàlla de lam yahmas kon doonu loon wutee mooy li bëggoon ah doonu loon wuteek li xew du wuteek moom la mu bëggoon voilà waaw ta mooy après. Eh, mooy eh, kafaara du la ci fekkaat jaru ko voilà parce que la mu bëggoon dina demee noonu la du wuteeg moom wakaanata doon la nekk dara kan nekk koo xam ne kuy jote la li xaajati ci aajoom nga mooy li mu bëggoon am ñoo xamante ne ay doom soixante-dix doom yoo xam ne ñoom ñépp dañuy nekk ñoo xam ne ay xarekat ci yoonu yàlla léegi nag fii muy leeral benn mbir mu ne qawluhu walla lii ci xadiis bi la am na riwaay yoo xam ne nii la ñëwee ne qawluhu qiila la ne hmm, wax ji nga xamante ne nii moom lañ ne qiila nañ nee nañ ko lahu moom Seydina Sulaymaan alayhi salaam ne ko qul waxal inshaa allah waxal inshaa allah yaani liñ ci jublu mooy tam qaala lahul malak malaakaan bi moo am na ci yeneen qaala lahu saahibuhu mooy malaaka bi ànd ak ñoom moo ko ne waxal la euh, insha allah kon mooy ñu xamante ne malaaka bi moo ko wax du nit moo ne ko waxal insha allah mais malaaka am malaaka moo ne ko waxal insha allah far mu fàtte ko nag léegi kon mu ngi noonu le kon nag insha allah non xoolal mm, bon nañ yem nii parce que temps yi hadith yi dañoo xawoon a gudd boo ci xasee dugg def ne am na ay trente ay yenn ay vingt six voilà